di laaj ndollent ndollentu bàkkaar <laughs> waaw fasu li laa ñu laaj ko an waa bàkkaar boobu mooy ban mu ne man kat ra'aytu rajulan damaa gis benn góor ci góor yàlla yi benn waay waaye ba mu koy gis bon euh, euh, <laughs> waaye doon jaamu yàlla waaw wa huwa fil bukaay waa ji di jaamu yàlla di xalaat ci yàlla di kii ci yàlla bay jooy di jooy di jooy di jooy jooy yu metti Seydina Sufyaan nee na man ma xool waa ji ko xool muy jooy ma ne kii fa qultu fii nafsi ma wax sama biir waxu sax ak làmmiñam waxu mooy dafa traversé al al al lisaan lisaanuhu nafsi ci biir waaw ci la waxee ne rek kii daal mooy li ngay rek comme gis leen affaire sa xel dem ci nga ne kii daa mel ni lii la loolu nga xam ne waxu ko sax. mu ne damaa wax ci biir ne kii daal zamuraay kii ab gis kii daal kii moom ab ab gisaanekat la ko ab kii la quoi anutul ab ab gistalkat la quoi kii moom kii vraiment kii kii kii lii dama foog ngay gistal quoi jooyam yii moom c'est pas naturel quoi <laughs> yow léegi xoola ñun nga xamante ne alhamdulilah ñaaw njort sa mbokku jullit moo fi lim siiw <laughs> waaw di génn siiw bon yi moo tax it li ñu tëj ci jaamu yàlla ñun jullit farata rek dañ ci am problème waaw kay léegi nag xam nañ lu tax waaw moo tax bu ñu naan allahu akbar moom suñu xel mi ne feew dem marché muusante la wax di raj raj loo ta marché ba ta maa ngi nii biir biréer baan di julli maa nga par ja sama xel maa nga par ja maa ngi xalaat li ma war a def après euh, la ma doon seet gisuma ko foog naa fee ko tegoon boo sëlmalee boo li ma ko fi yàggee wax boo ragalee yàlla buñ la nee ban saar nga tari wallahi xamoo boo dëgëree fit nag yàlla man nga wax benn saar noonu kese ngir camoufler sa bopp waaye xam nga de waxoo dëgg xamoo loo tari am lay nan tooy saa saa waxoon seytaane day fekk waa ji li mu dee mu ne ko uskur kadaa wa kadaa ku lii wa lii xamante ne nekkul woon di ko fàttaliku ci biti julli yeneen saa saa ne gis nga ba mu nekk ci biir biti julli doonu koon fàttaliku mais buy kàmbaar iblis ñëw xëy na la plaçay <laughs> xamoo saytaane boobu moom la iblis délégué ci gaay ci jullikat yi xin lap boo xamul turam <laughs> turam moo moo moo raar waxoon naa la ko fi fay <laughs> turam moo raar waaye jëfu xin lap ñu mu um bari waaw waaw allahumma sallim allahumma sallim allahumma sallim yàlla yàlla nga muccal da yàlla nga muccal yàlla nga sutura <laughs> xinzab bu nit ñi xamul turamit ay ay ay dégaawam ñi ci rëcc bari kàbbaar julli ba pare te sam xel neewul feew daal di dem fenn lijjanti ko ba pare daal di ñëwaat te yaa ci julli <laughs> ku ci mucc xam <laughs> allah kon nag eh, rafet njort daa baax quoi waaw kon affaire u yéene la du suñu affaire ay diw mii naa féq la may niru quoi te tamit tuddoon nañ fii hadisatu keroog Sayyidina <laughs> Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu foo fële ca côté ah ah ah masjidul jumaa <laughs> xam nga côté la dëkk waa Banu Saalim ibn Awf radiyallahu ta'ala anhum <laughs> waaw jàkkam jàng foofu le de billahi kuy siyaare siyaare jël <laughs> jàkkam jooj nga xam ne ren saa salaam moo ñëw daal di koy julli julli ko ànd ak Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu saxaaba yi dar ko mu ñëw këram ba mu ko ne damaa bëgg nga ñëw sama kër jullil ma ko benn koo xam ne fa laay jàpp julli jàkka jooj ba léegi nii boo demee Medina ñu ne la jàkka diina ko <laughs> keroog yeneen saa saa ñëwee boo demee foofu de passage fàttalikul ma affaire bii bi yeneen saa saa jullee ba pare dégg gaa yi ci wet gi ñu ngi wax naan mais ana Maalik ibn Jursum waaw way ñenn naan ah man de koo gisuñu lu dul la naafiq la oh moom naa yi rek mbiram naafiq yi kese lay nekkal yeneen saa salaam bi mu paree mu ne leen non bu leen wax loolu ah. moom nekkul ku dul ne daa sopp yàlla ak yonentam alayhi salaam te moom ci waa Badar la bokk <laughs> waaw lan moo taxoon gaa yi ne kii gisuñ ne lu dul naafiq la parce da doon nekk ak ñoom waaw da doon nekk ak ñoom waaye loolu daa doy ah non Suraaqa eh, eh, Suraaqa ibn Malik ibn kii Malik euh, ibn euh, Malik ibn Du'shum ah Malik ibn Du'shum voilà Malik ibn Du'shum waaw Malik ibn parce que Suraqa mooy Suraqa ibn Malik ibn Du'shum kii Malik ibn ah Du'shum ah Malik ibn Duhshum voilà <laughs> parce que euh, Suraaqa bi moo ma moo moo moo moo ma xaw a perturbé léegi <laughs> non non Malik ibn Duhshum Duhshum voilà Duhshum waaw Duhshum Malik waaw nga xam ne fekkoon na balaa Malik ibn Duhshum c'est Suraaqa mooy fii Ju'shum Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum kii nag di Maalik ibn Maalik ibn ibn Duxsum <laughs> voilà voilà voilà yeneen saa salaam wax leen loolu sax pourtant ñee ñoom bi ñu ko tegoon rek mooy dañoo gis muy nekk naafiq yu lu bari tax euh, ñu jàpp ci kaw loolu yeneen saa sax xam ne ne doo yéen a ngi ci njuumte nag déedéet man gisuma lu dul daa sopp yàlla sopp yeneen saa saa saa. moo tax léeg-léeg yooyu moo tax il faut pas di jouer ci euh, yéene ñi quoi waaw waa diw lu ñëwul tey ah saay gëmul dara nga naan moom saay day ànd ak ñun nii ci biti rek gëmul ci yëpp yi dara walla iyaazu billaah loolu mooy wax ji loolu sëriñ ba wala moom boo leen war a freiner ci saas wa li gën a nag bu dee sëriñ ba daa ñëw ànd ak ñoom ci wax ji nag waaw di alimenter rumeur boobu naan ah waaw dafa am ñu mel ni ba pare jël ay aaya di ko fëgg wala iyaazu billah loolu moom c'est catastrophique mooy ab daaxiya waaw loolu mooy catastrophe yore nii yore di may saasaan def la waroon a def waaw mooy bu freiné leen nga déet bu leen wax loolu waaw waaw wa ana Maalik ibn Duxsum lu tax ñëwul ci mbooloo mi yore ñëw suñu koñ gisuñu ko fi daa ah man de gisuma lu dul naafiq la moom li moom moom lay neexal moom naafiq yaa yeneen saa salaam pare ne de bu leen wax loolu waaw yow sëriñ bi yaa waroon wax gaa yi loolu freiné leen te boo liggéey bu leen ko def waaw képp ku doon ñëw gisatu ngeen ko bu leen ñaaw jox ci moom lu dul ngeen am lu leer naññ tax ngeen amee lu leer naññ amal leen ko euh, aw lay fu dee bu rafet waaw waaye yow ñun dañoo amul sax preuve waaw ay soupçon la ñuy am après ne di ci tirer ay nan ngay tirer leçon ci ay soupçon soupçon saay tahqiqal affaire bi waaw waaw sabit ba pare nga door a tirer leçon sa xalal boo saxut noo ciy tirer leçon waaw kon lay wax waaw kon nit bu dee dee la muy def ngir yàlla da koo def yéene ngir yàlla ba pare yeneen yéene yu bari waaw mu mën na ci greffew waaw moo tax keroog Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ba ba ko yeneen bay saa saam ne euh, xam nga ne saa da doon <laughs> romb ci jàkkaat bi ndax saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon def bu ñi bu ñu bëggee naafile ci jàkk ji lañuy ñuy naafile guddi yépp di nelaw nga dem ci jàkk ji julli Seydina kii euh, yeneen bay saa saam romb ko muy jàng mu ne mu ne euh, mu naan Abu Musa de laqad uti utiyat a min mazamiri ali Daawud jox nañ ko baat yu neex yooyu comme ni nga xam ne moom la ko Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam nga xam ne bu doon jàng Zabuur yi dañuy jaay comme moom di dégluwaale di jaay <laughs> doon mel ni ñu mel ni ñu nekk ci benn bëri bu yaatu la leen di yóbbu gis nga jaay ak lii romb noonu bu ñu Seydina Daawud di jàng Zabuur di jàng alquran muy Zabuur waaw téere bi ko Yàlla wàcce ko ah <laughs> téere boobu doon muy Zabuur bu ko doon jàng eh, eh, eh, picc yi dañu doon jaay bi ànd ak moom mu ne Abu Muusa de borom bi jox na ko ci façon la kii baatu Seydina Daawud yooyee waaw Seydina Abu Muusa yeneen saa saa am bu ko ko wax mu ne ko yeneen saa salaam cëy bu ma yëgoon yaa ngi ma doon dégg doon naa ko gën neexal gi de <laughs> waaw. <laughs> kon doon naa ko gën a neexal ngir yow yow yonent bi alayhi salaatu allah mooy boo defee ngir yàlla léeg-léeg yenn yi du yàq du yàq jëf même bu dee ko xam ne jotewul xam-xam boobu mën na jàpp ne yàqu na comme li saxaaba bu njëkk bi jàpp ne kooku moom qad batala ajra ah saa de payam moom simpeeku na te daal dina yàqu kon nag ñu daal di jàll kon nii yaay ngoon kon ñu suñu saxaaba bii di ibn al-Hanzaliya radiyallahu ta'ala anhu wa wala nañ déglu kan Qays ibn Bishr at-Taghlibi rahmatullah alayhima mu continué léegi pare nañ passage boobu kon ci gàttal quoi ci gàttal lool te sax bon xaw ma gudd mais manoon wallahu ta'ala léegi bi loolu rombee léegi waa ji wax Seydina Abu Darda de ko lay jëfu Seydina Abu Darda dañ ciy jànge ak tasabbutu fil ilm waaw di di leer di saxlu xam-xam waaw waxu yonent bi alayhi salaam c'est pas quelque chose de mince du lu woyof ba ku tëb ne yonent saa salaam nee na ñu jàppal la loolu déedéet daa war a leer loolu moo tax borom bi daal di tàggat al-jahaabira min ulamaa al-hadiis waaw al-huffaaz radiyallahu ta'ala anhum ñu daal di segg. wax yi nga xam ne moom la ñuy toxale ci yonent bi alayhi salaam ba génn ci alxaq bayna rukaamil baatil ci biir jaru neen neen yi ñu teg leen fee génn dëgg di muy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw moo tax Seydina Abu Darda di ñu jàngal ak tasabbutu fil ilm booy sàkku xam-xam leeru te loolu tekkiwul laaj laajat laajat ngir leerlu tekkiwul ne da ngaa wóoluwul waa ji mais c'est pour gina leerlu moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib radiyallahu anhu mu ne man bu ma nit ma soxna Yonent sallallahu alayhi wasallam nee na mooy ginnaaw Yonent sallallahu alayhi wasallam dama lay dama lay waatloo waaye nag Abu Bakar man nee ma te Seydina Abu Bakar moom du ko waatloo Ali mukku <laughs> wax na dëgg laa wax <laughs> Seydina Abu Bakar ma ne wax na dëgg moo ma nettali na nee na yoneen saa salaam nee na <laughs> waaw <laughs> waaw kon <laughs> Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalibi waaw waaw kuntu idha sami'tu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hadithan nafa'ani Allahu biha bima bima sha'a min wa idha haddathani anhu ghayri istahlaftuhu fa idha harafa li saddaqtu wa inna aba bakrin radiyallahu anhu haddathani wa sadaqa abu bakrin annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ma min rajulin yudhnibu dhanban fayatawadda fayuhsinu al-wudu' wa yusalli thumma yusalli rak'atayn fayastaghfiru allaha azza wa jalla illa ghafara lahu allah sayyidina ali ibn abi talib boo demee mooy ñaareelu hadith ci musnad abi bakr as-siddiq musnad imam ahmad hadith bii mooy deuxième hadith mu ëndi allah allah sayyidina ali ibn abi talib fekk asma bint al-hakam al al-fizari moo ko jëlee ci moom mu ne man ali radiyallahu anhu bu mësoon a dégg kaddu wax ci yonente bay sa salam ab haditham dama ko doon jàpp yàlla daal di ma ciy jariñ lu ko soob ndax yonent ba ay saa saam waxam géej la borom bi nag géej yooyu man ali moo ma ci ubbil lu ma sopp moom borom bi ci waxu yonent ba ay saa saam waaye bu ma keneen nettalee bi ma toxalal ne yonent saa salaam nee na dama ko doon waat bu waatee ne yonent saa salaam de wax mu dëggal ci sax waaye nag sama règle bi am na koo xam ne doxaluma ko mooma ah. que Abu Bakr moom radiyallahu anhu yal na yàlla gërëm ko haddathani nettali na man Ali mu ne wa sadaq Abu Bakr Abu Bakr moom wax na dëgg jarul may ma non kooku moom yàlla tere ma naan waatal <laughs> wax na dëgg nee na man Ali que ne annahu moom Abu Bakr sami'a an-nabiyya radiyallahu anhu moo dégg Yonent sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne ma min rajulin amul benn góor góor na amul góor ak jigéen a ci yem ak jinneeg ñépp ci biir amul maqu yus ni bu mu def ba yus ni bu zanban def benn bàkkaar fa yatawadda amu daal di dem jàpp fa yatawadda fa yusinul wudu bu dee mu rafetal njàppam bu bañ a nekk njàpp falaa falaa yoo xamante ne fii du tooy mu raxas sëlmu lekk yi bàyyi fee tooy mu jàpp ne jàpp na wala tànk yi lu mu aat yi nekk fee ay pax yoo xam ne dara ndox ma laalu fa déedéet fa yusinul wudu mu matal jàppam rafetal ko summa ginnaaw gi yusalli rak'atayn ginnaaw gi mu julli ñaari rakka fa yastaghfirullah azza wa jalla ba mu jullee ñaari rakka ñaan yàlla mu jéggal ko moom mi nga xam ne màgg na tedd na illaa ghafara Allah lu dul borom bi na ko jéggal kon nag mu ngi noonu de passage Seydina Ali jàngal nañu jële ci Seydina Abu Bakar Seydina Abu Bakar jële ci rasulillahi rabbil alamin rasuli rabbil alamin alayhi salatu wassalam suñu bàkkaar yi nga xam ne moom laa ne ci lañ dëkk di ñeent mbir yaa ngi ni acca nañuy julli rafetal suñu njàpp julli ñaan yàlla mu jéggal ñu li nga xam ne geen dañuy geen ci bàkkaar yi lool <laughs> kon kon kon kon kon kon kon ibnul oh. ah. côté boobu gis nañ ko kon mooy di leerlu xam-xam waaw di leerlu li nga xam ne mooy xam-xam waaw du ko la wax rek nga ne gongo waaw am magum tëli bi waxoon rek ñu ne ko mooy kan <laughs> non dafa sax dafa soxla ñu xam mooy kan ko waaw dafa soxla bu dee hadith sallallahu alayhi lañ soxla di xam ay wax yi ñooy ñan ngir ñu xam ndax ñu ñuy jàppale wala déet bu ma fi tuddal benn sëriñ naan moom parce que diw nee na mukk ñun bayna baynana wa bayna ha'ula'i al-mashayikh masawi ñun suñu digganteeg sëriñ dañuy wax di nettali di di di di di irsaal kese dëkk irsaal ci ñoo xamante ne seen dara dëgëru waaye ay excavation yu rëy ay kamb yu rëy ay siècle yu rëy moo tax suñu digganteeg ñoom waaw kon nag leerlu moo tax Seydina Abu Darda Uwaymir radiyallahu anhu daal doon laaj. ibn al-Hanzaliya mi di ko laaj di ko laaj di ko jege naan ko yaa ko dégg coro saa sa yaa ko dégg mu naan ko waaw waaye noo tamit loolu dañuy jàng nit boo yoree dëgg jarul ngay fan waaw nekkul ñu laaj ko ñaari yoon rek mu ne ah, ah, ah, ah wóorutuma loolu day waa ji mbir yi na koo takk wala wóoruwul limu limu li mu jàngale waaw li nga jàngale mu leer nañ nga xam ko taxqiq ko waaw teg ko fi mu war a teg képp ko la joroon ci teg la paaka ci loos war a moo dagg mën koo génne waaw waaw Seydina Abu Darda ko doon wax wala Seydina Abu Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waaw doon wax ne mooy ci eh, li ñuy wane jo jottale xam-xam kene bu ngeen tegoon benn jaasi sama laaj boo koo dagg bala ñu koo dagg sax li ma xam ci diine jële ko ci Nabi sallallahu alayhi wasallam bala ngeen koo dagg dinaa ko jottale Allah <laughs> moo tax ku am ku am xam-xam bu leer doo paniqué moo tax ibnul Hanzaliya Seydina Abu Darda naan ko yaa ko dégg di ko jege si ba jege si ba Qays ne i Bisri boog di bàyyi Qays ne man dama ne i sëriñ bi dina dina dina dina dina yéeg ci kaw de <laughs> <laughs> mu naan <laughs> benn passage baa ngoomu benn passage baa ñoo ngi noonu allah léegi nag waxoon na fa surra bi daalika Seydina Abu Darda kontaan tamit biñ ko waxee waxu yonent bay saa salaam waaw mooy jullit war na ci caractère luy wan ne kii nitu nitu mbaax la mooy bu déggee wax yonent bay saa salaam day kontaan waaw waaw rawatina loo xamante ne alaana da ko doon jàngal taalibe yi wala doon leen ko wax ah amaan amoon na ci kislaay wala amu ko ci woon waaye ci lu général lii nag mu am ci lu leer nañ loo xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam da ko waaw loolu ni mu lay neexe comme Ibn Mas'ud la ko daloon ko laajee <laughs> masala mu eh, man de lool wax dëgg jëlewuma ci dara ci yonent sallallahu damay wax nag eh, di sukkandikoo li ma xam ci alquran ak sunna di ñaan yàlla ubbee eh, daal bu ma ju bu jubee ci yàlla la bu ju dëngee nag ci man la après mu wax ba pare Euh, al Ash'ar ibn Qays te saxaaba la radiyallahu anhu ne ko laaj ñu ne Ibn Mas'ud de lii la mu ne mu waat ne ne Ibn Mas'ud maa ngi waat ne yonent ma alayhi salaam lii nga wax nii man mii dal na ma maa genn waay ma ñëw ci moom mu àtte lii nga wax Sayyidna Ibn Mas'ud dafa kontaan na kontaan na kontaan loolu dañ koy xam ne saa yi mu ngi àjjana quoi mais da ngeen di ma soññal pour nga dem na mu ne alhamdulillah maa ngi sant yàlla mi nga nii moo dëppaale li ma sama sama sama ijtihaad bi ma def mu dëppoo Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àtte Umar ibn noonu la defoon radiyallahu anhu waaw lii lépp di la wan ne boo yoree àtte Yonent bi sallallahu alayhi dafa war a kon daf la war a bégloo wala nga déglu waxam da war a bégloo waaw mais nga dégg ko di fërëti. di gaaw di déglu yeneen waaw yow ci yeneen nga gën a nekk à l'aise même bu dee dañ ne waxub sëriñ la <laughs> subhaanallah yow de xaw ma ku la gën a <laughs> waxu yeneen tubaab saa saa moom manoo toog jataay buñ waaye bu ñu tàmbalee di fatta soog a kontaan ne waajee ngi door a waxtaan <laughs> yéen a yéen a waru wallahi loo waru alquran ak sunna gaa yi mel ni dañuy naaw dañu tuddee waxi sëriñ diw mel ni ñu ngi cuppi ci gaa yëpp tëb mel ay ay ay ay ay ay jinir ay vitamine C lañ leen lañ leen rokkos lañ leen dal gaa tëb fa nekk gaa yi tëb di ñuy wate ne o oh, jàng ya neex na wala tante baa ngay door a jëf na tante boobu de la barkata fii benn barka bu baax amu fa bu dee alquran ay mel ni ñii di xool montre yi ñii man de damaa gëmmentu sax ku nekk naan eh, ñii di xaw a rëccu lañ lañ fi doon ñëwee <laughs> waaye ba waa ji paree ci yooyu nag commencé leen dina leen na waaw gaa yi commencé mel ni ñoo xam ne dañ leen doon nelaw rek ñu ñu ñu ñu dóor leen décharge électrique ñu tëb waaw tant ba mel ni sa waay eh, sabar gu <laughs> waaw foo dëkk gaa yi fa tas soo ko gaa yi di joxe <laughs> loolu mooy foofu moom xam leen ne lépp nga fa des yàlla ak yonentam waaw billahi yàlla ak yonentam moom sori nañ tànt yooyu <laughs> waaw allah kon ñun war nañoo seetaat suñu bopp bu baax a baax a baax a baax waaw Seydina Omar biñ doon wax radiyallahu anhu keroog bi ñu doon dem Sham <laughs> waaw ñëw ba buntu Sham ñu ne eh Seydina Omar radiyallahu attention de parce que Sham jii nga jëm daa am peste de Seydina Omar ci gàttal dajale saxaaba ya fa newoon waaw muhaajiruuna yi lansaar yi ak ñi nga xam ne yooyu maslamatul fath ñoom Abu Sufyaan ak nekk mu laaj groupe bu nekk seen seen xalaat en tout cas waa maslamatul fath boobu ñoom ñoo amuñu wute ñoo ne ah Omar yaa xalifata rasul yaa amiirul yow jiitu jullit ñi yow da ngay ànd ak saxaaba yonent bay sa sam laa wax bu leen jël di leen dugal fii nga xam ne pes dafa am kanta bu waajiru rek lansaar yi ñii dañoo wax nañ dem ñii ne nañ dellu waaw ba tey naa Abu Ubayda ba jiite woon foofu ñoom doon ko accueillir ah ne woon ne ne woon Seydina Omar asiraran min qadarillah waaye Omar Seydina Omar yaa amiral mu'minin da ngaa bëgg a daw da ngaa bëgg a ñëw ba fii waroon a dugg ci dëkk bi dellu ndax da ngay daw dogalu yàlla moom mi dogal pes am fee Seydina Omar affaire bi waxoon nañ ko mu ne falaw laa euh, ghayraka qaalaha aka neexoon keneen ku dul yow Abu Ubayda wax wax ji parce que yow fi nga toll waroon xam ne lii ma wax du pour daw ndigalu yàlla waaw waaye nag mooy fa mu doon gisee fi muy gisee ñoo bokkul te Seydina Abu Ubayda dafa nekkoon ku mag moo tax Seydina Aisha radiyallahu anhu anha ne Omar de Seydina Omar de ba muy génn àddina bu fi Abu Ubayda ne woon moom lay def xalifa <laughs> moom lay def xalifa julli moom la fiy dégg tellement dafa dafa réunir Seydina Abu Ubayda Aamir ibn Jarraah li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al umma Abu Ubayda yonent saa salaam nee na xeet bu ne am na koo xam ne mooy digne de confiance sama xeet nag digne de confiance par excellence mooy Abu Ubayda Aamir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu waaw Seydina Omar keroog radiyallahu anhu bi ñu ko waxee lool mu waaye man daal li ma gis mooy nañu dellu laata bi ñu nekkee noonu di wax Seydina Abdurrahman ibn Awf daal di ak wal hadith qad rawahu qad uh, al imam Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu ngi ci sahih yi mu ne Seydina kii ñëw <laughs> ah, ah, ah, Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu fekk daa absenté woon ñëw mais lan la ñu expliqué ko liñ doon mu ne man de dégg naa yonent bay sa sam loo rek Seydina Umar kontaan ne ko loo dégg <laughs> mu ne ko dégg naa leen saa bu ngeen déggee peste pas un ci dëkk mu fekk leen fa mu yéen nekk ngeen fa bu leen fa dem di fa dugg waaye bu ngeen fa nekkee bu leen fa daw di fa génn Seydina Omar kontaan <laughs> ne alhamdulilah ba yàlla dëppale li naroon a def ak yeneen saa salaam wax ndax moom duggul woon ci peste bi nekk fa woon kon le fait que mu ne nañ génn ah buñ fa dugg yeneen saa salaam ndeke loolu la Allah nga gis xam-xam du ñëpp képp kenn koo xam ne daa dajale xam-xam lépp kooku mooy rasulullah kulul moom sallallahu alayhi wasallam am na lu la rek Seydina Omar ngi lii xamu toon bu mu am ndax imaanam rëy moom daa bokkoon mooy premier ah ñi nga xam ne ñoom la muhaddasuna yooyu nga xam ne yàlla da leen di ñeenti woon ay xam-xam te duñu yonent yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne amoon na xeet xeeti jiitoon bu doon ne sama xeet du ñàkk di ci am lu dul kenn lay doon <laughs> loolu tekkiwul mukk ne xëy na ñu xiyaas lu ëppale da ngay bëgg a wax rek dayoy Seydina Omar radiyallahu anhu te mooy kilifaay gaa yoo yële ta'ala anil jami bokk ci seen kilifa yi kon nag ah at-tasabbutu fil boo déggee xam-xamu yonent bi salaam nga kontaan fa ra'aytu Aba Darda surra bi mu kontaan ci le mu dégg waxu yonent bi salaam bii ciy loolu mooy. loolu mooy bégloo nit ku baax mais nit koo xam ne nitu diine la balaa bëgg rek Karl Marx l'avait bien dit képp moom balaa waxtaan dama neex rek mu xëcc ci ñoom Descartes quoi mais moom moom man na ne moom daal man daal jaaxal na ma saway waaw d'ailleurs euh, hein Karl l'avait bien dit ça dans son traité de philo de philosophie too topp ne yow lii lañ la xam waxal ñu ana lan ngay jàng feneen loo xamante ne nii ñun amuñu ko yeneen saa saaf jàngale ko moo taxoon ma la gis nga objecteur de conscience yeeg ngeen di uti ak coach de yii yéeg di la coach ngir sa nga mën a nekk ci àddina bi di gérer say affaire hadith yi kan moo leen dàq coach waaw hadith yi waxu yeneen saa saam dafa simple accessible à tous ba pare neex dañ koy def di jaamu yàlla <laughs> yoo xamante ne ay clé yoo xam ne gis nga bii boo fi bàyyee da ngay diyee dund ko naqari ngay dund ndax boo yàlla ko wa man a'rada an zikri fa innahu ma'ishatan danka te yow penseur boobu ñuy wax penseur boobu xoolal <laughs> benn waay moo moo ma dikkal léegi muy Jean-Jacques Rousseau <laughs> Jean-Jacques Rousseau mi nga xamante ne nii gars yi ñenn ñi bon peut-être léegi léeg-léeg tam nga wax gars yi ñi xamul bon la nga miin quoi ñi nga xam ne ñoo nekk ci domaine yooyu dinañ xam lii may wax Jean-Jacques Rousseau mi bind Émile et l'éducation Émile ak wàllu euh, yar quoi mu nekkoon gouver bi bind livre boo xam ne moom il était gouverneur di wan nan la ñuy yare gone yi alors que Jean-Jacques Rousseau xam nga Jean-Jacques Rousseau <laughs> demal xool biographie biographie moo dundam moom saa yi daa dévérité ay doom dara mënu koo la yar ba pare di jàngal li ne moom gaa yi aywa lii la yare kooku daa man tus yeneen saa salaam da doon appliquer jàngale ngay gis lépp ci biti li muy wax lay def <laughs> waaw mais gaa waaw moo tax ay dina am nag yu am solo yoo xam ne bon de toute façon euh, képp ku xalaat ku nekk yenn yi di ko xamal voilà ndax yàlla dañoo jox ay xel yenn yi boo xalaatee xam ne lii jaaduwul loolu loolu voilà am na nag lu dañuy dimbali am na ay pensées yoo xam ne parce que ñoom dañu gën a développer loolu yow bu dee développer woo ko waaw ñoom soxla nga leen mais boo yoree alxuraan ak sunna yi <laughs> xanaa ah, borom alxuraan du moo bind xelu nit ñi moo bind nit ñi ah <laughs> waaw comme ñu yónnee ku koy waxal kan moo koy wax loo in huwa illaa wahyun yuuhaa la ñu wax loolu wax maa ko wax loo waaw te mooy xayru xalqillaahi ajma'iina <laughs> ne laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun hasana <laughs> sallallahu alayhi wa sallam kon kay man sonn ma ci yooyu quoi sincèrement sonn ma ci yooyu quoi. <laughs> la may sonne ci yooyu ma ubbi sama sunanu Abi Daawuda alayhi rahimahullah jàkk fa xadiis yoo xamante ne ma masha Allah <laughs> wajitu loolu dama neex quoi <laughs> non sunna yi mbir mi ku la fi jumloo yeneen mu ngi lay tàddeel te sa gi dafa gàtt te borom bi dina la laaj ma manoo lépp lu ñu bind ci àdduna bi nga liir loo ma def foog ngay sélectionner la budda an tu an tu sélectionner yow des na la sélectionné ci yu kon nag ah loolu fii solo <laughs> allah léegi ah, non kon euh, bon léegi kon beneen passage a Abu euh, Qays ibn Bishr bàyyam di ma nettal Bishr radiyallahu rahmatullah alayhima léegi nag <laughs> <laughs> kon Abu Darda alhamdulillah radiyallahu anhu fama zala yu'idu alayhi hatta inni laqul la yarkubanna ala rukbatay ne yii kii dina yéeg ci kaw dina yéeg ci kawam ak ñaari ñaari ñaari bëti kii dina <laughs> waay waay waa ji ne ko waaw maa ko dégg ci yonent may saasaam kon loolu la léegi nag nañ jël beneen passage xaala kon Qays ibn Bishr yi jële Bishr baayam di ko jàngal yi nga xam ne di ko nettali moom toogu gi nga xam ne moo doon toogu Abu Darda waaw mu ne fa marra bina yawman aaxar léegi Ibn al-Hanzaliya rombuñu beneen bés ñu ngi nekk Seydina Abu Darda mu rombaat fa qaala lahu Abu Darda bi mu rombaatee Seydina Abu Darda beneen bés bu bokkul ak bés woowu Seydina Abu Darda ne waxaat ko la ko waxoon keroog ne ko kalimatan tanfa'una wa la tadurruk ah ñu ngi lay ñaan rek waaw loolu wax ji loolu la kat nga nga baaxe ñu kaddu boo xamante ne dañu ciy jariñoo te du la lor du la yàqal dara lii dañ ciy xamante ne waa ngëneel ñoo xam ngëneel quoi bala ñuy jàll pour ma fàtte mooy seen Abu Darda ni mu jege woon yonent bay sax sax ak saxaaba bi mu tolloo teewul mu gis koo xamante ne nii siiwul sax mais xam na saxaaba la mu nekk ci biir taalibe bi ba pare am bu romb mu daan ko jàngal ñu yow ñëpp dañ koo mën. loolu ñi ko mën daa bari xam nga ni boroom xam-xam yi rahmatullah di wax naan day daa ràññeeku nit bu dee day jàngale benn domaine defe koo maîtriser mu gis ko ko gën a maîtriser moom ak taalibe ñu koy jàng yam doon jàngal yëpp dañoo war a li war mooy pëccaare bi ànd ñoom ñëpp jàng ci waa ji ba maîtriser ko maîtriser bu bu bu jar yoon ku koy def ku way yoon waxuñu ne euh, kenn du fi kenn bu kenn nekkee kenn du jàngale ah non waaw ah, na ahdu nabi ah qad haddatha as-sahaabu wa ahdu as-sahaaba wa ahdu as-sahaabati euh, euh, qad haddatha al-atbaa'u ah yukaadu an yuraa fiihi al-ijmaa' waaw waaw mooy jamono yonent bay saaba sahaaba yi dañ doon jàngale xam-xam te yeneen saa saa ma ngi fi ba kenn waxatu fi xam-xam ko dut man déedéet waxu leen ko jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhu yi seen taal yéen doon jàngale keroog rek du gis nañu xadiisu kii bi <laughs> bi Imraan ibn Husayn nekkee ci mbooloo mi ah. Ansaari bi ne man maa ngi toog di nettale xadiis bi Seydina kii ne ma ma jekki ndeke Seydina Imraan ibn Husayn mu ne ma ah yow jeune bi. seetal li ngay nettali parce que man nettali bii ngay nettali man ca mbooloo ma laa bokkoon waaw maa nga woon ca mbooloo waaw mu ne ko kon yow nettali yow yaa gën a xam seen eh, yow naa bàyyi nga nettali ko déedéet yow ci ko ci xadiis allah kon lu gis Seydina Imran ibnu Husayn saxaaba yonent bi alayhi salaam toog ab taabi'i di jàngale xadiis ba Seydina Ibrahima feeba mu ne man